mbokkaale gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokkale woon muy mbokkale gi mu mbokkale woon diggante muhaajiruuna yi ak waa lamsaar radiyallahu taala anil jamii ñu ngi woon ci waxu imaam ibn isxaaq ba léegi doon ñu nettali ñi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam boole woon defoon leen ay mbokk <clears throat> euh, imaam ibn isxaaq raximahullah gisoon nañ ne tuddaloon nañu ñu bari ñu ngi àgg nag ci cëppaandaw gi ndax li ci des ci ñi mu bareetul boo ngeen fàttale ko ci jataa bi weesu moom imaam ibn raximahullahu taala waxoon nañu ne wa ammaaru bnu yaasirin xaliifu bani maxzuumin wa xudayfatu bnul yamaan axu bani abd absin xaliifa xaliifu bani abdil ashhali axawayn wa yuqaalu bal thaabitu bnu qays bnu shammaas axu bal xaaris bnul xasraj xatiibu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ammaaru bnu yaasirin axawayn gisoon nañ kon lii lañu gisoon bii weesu imaam ibn isxaaq raximahullah ne wa ammaaru ibn yaasir yonent bi boole waa banu maxzuum ak xudayfat ibn alyamaan di mbokk waa bani abd abs radiyallahu taala an il jamii nekkoon aliyewu waa bani abdil ashhal abd abs moo tax ñu naan ko al absi boo gisee bi ñuy gis nu mu tudd abu xudayfa dañ ne woon al abshami ndax ci càllaleem ay maamam daa am abd shams mi nga xam ne mooy maamu ñoom abu sufyan ibn harbin ku kojoog foofu duñu wax abd shamsi mais dañ naan abshami daga fii abd abs abd abs tamit kenn du abd abs buñ lay jog buñ dee dañ lay boole ci ñooñu dañ naan abs yi moo tax muy moom mu bokk ci waa abd abs waaye al abs yi lañ koy wax muy kon Xudayfa ibn al Yamaan moom gisoon nañu tarjamaam ci jataa bi weesu ak baayam di al Yamaan di Xisl wala xusayl radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma walillahi alhamdu wal minna ah leneen mu ne wayu qaalu nee nañu nag këne du seydina Ammaar ak seydina Xudayfa lañ boole woon waaye wa yuqaalu nee nañ bal Thaabit ibn Qays ibn Shammaas këne li fi nekk du Xudayfa ndax waxoon nañ ñi waxoon loolu fan lañ ko tegoon ndax dañ ne woon Seydina Xudayfa moom euh, moom ayyaamu Uhud la dugg ci lislaam mooy jamonoy Uhud la dugg ci lislaam gisoon nañu lu imaam al-Haafiz ibn Hajar rahimahullahu wax ci al daal di ne déedéet ndax al euh, euh, Xudayfa ibn al radiyallahu taala anhu wa an abi al ñoom moom teel nañoo dugg ci lislaam ba naroon nañu fekke Badar waaye euh, accord muy wax kàddu ga ñu joxante woon ak kuffaaru Quraysh nii leen jàppoon euh, ne leen yéen gisuñu lu dul ne na ngeen di dem ci suñu noon yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam ànd ak moom ci xeex bi bañ ko joxee ñoom seen kàddu ni doo duñ ko jàppale dañuy ñibbi looloo taxoon ñoom bañ ñëwee wax ko yonent mi alayhi salaatu mu ne leen dañ leen di dañuy matal kóllëre gi ñu jëloon ci ñoom mooy kàddu gi nga xam ne moom ngeen jël d'accord ak ñoom waaye wa nasta'iinu allah alayhim ñu daldi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu daldi ñuy dimbali ci seen kaw ñoom waa Quraysh ba lool moo tax kon loolu ña ko doon dàq dañu jàppoon ne dañu ne moom Seydina Xudayfa tuubul avant Uhud alors que li gina a dëgër mooy ne fekke na Badar sax fekke na ko mais dafa daf cee participé wul ndax kàddu googale mu joxe woon kon ñoom ñu ne imaam euh, alxaafiz euh, imaam euh, ibn isxaaq raximahullah mu ne wa yuqaalu bal thabit ibn qays ibn shammaas mu am na ñu ne am ba des ki yone yonent bi aleyhi salaatu wasalaam thabit ibn qays ibn shammaas moom la boole ak kan mu ne axu bal xaaris moom thabit ibn qays di mbokk waa bal xaaris ibn al xazraji moom la boole ak kat mu ne Ammaar ibn Yaasir place euh, ki nga xam ne mooy Xudayfa ibn al Yamaan léegi euh, Seydina euh, Ammaar moom gisoon nañu tarjamaam comme ni ñu ko waxoon ci jotaay bii weesu ki nga xam ne moom lañu ñu war a gis tey muy Seydina Saabit bi mu ne moom Seydina Imaam Ibn Isaaq wa yuqaalu te neewoon na am na nag ñu ne déet li am ba des mooy Thabit ibn Qays ibn Shammas radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ngi tuddoon Thabit ibn Qays ibn Shammas ibn Zuhair ibn Malik ibn Imril Qays ibn Malik al-Aghar ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn al-Khazraj ibn al-Harith ibn al-Khazraj Abu Muhammad Euh, moo doon dàkkantalam kon noonu la tuddoon moo doon saabit la tuddoon saabit di doomi ku ñuy wax qays qays di doomi ku ñuy wax shammaas shammaas di doomi ku ñuy wax zuhayr zuhayr di doomi maalik muy dem ba ni nga xam ne ci lay àggee ci waa ci xasraj mi nga xam ne doomi xaaris daaris moomu di doomi xasraj mi nga xam ne mooy euh, maamu waa néeg boobu bokk ci waa lamsaar dàkkantalam nag moom seydina saabit moo abu muhammad am na nag ñu abu muhammad waaye abu abdirahman la moom nag seydina saabit ibn qays ibn shammas radiyallahu taala eh, anhu wa arda eh, moom nag mbokk la woon ci Abdullah ibn Rawaha mi nga xam ne moom lañ gisoon boo gisee de toute façon waalul Madina boo gisee ñoom ñëpp ay mbokk lañ soit ñu bokk Aws walla ñu bokk Xasraj wala seeni alliés te ñooñu ñoo bokk benn maam euh, bu góor ak bu jigéen euh, moom nag mbokk kii la woon muy Abdullah ibn Abi Abdullah ibn Rawaha euh, ndax yaayam am nañu ne yaayam moom Saabit ibn Qays Saabit ibn Qays moo doon Kabsha bint Waaqid bu dee am na nag ñu wax ñeneen ku ne Hind moo doon Hind at-Ta'iya moo doon yaayam waaye bu dee ñu ne Kabsha bint Waaqid ibn ba moo doon yaayam kooku kon bu boobaa moom ak Abdullah ibn Rawaha ñoo bokk yaay kon kon mbokk mooy ñoo bokk yaay mais dañu bokkul baay ak Amra di seeru abdullah ibn rawaha radiyallahu taala anil jamii moom gisoon nañ ko boo abdullah ibn rawaha radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag seydina thabit euh, imaam ibn isxaaq rahimahullah wax nañu kon ne euh, yenente mi aleyhi salatu wasalaam da ko mbokkale diggante moom bi mu ñëwee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wasalaam diggante moom ak kan ak seydina Ammar radiyallahu taala anhu wa arda moom nag moom dafa siiwe woon ci xatibu rasulillah que moo doon ki nga xamante ne nii mooy euh, ki nga xam ne mooy discours katu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom seydina Saabit ibn Qays radiyallahu taala anhu wa arda dañ ko doon xame nañ ko tamit ci xatibu lansaar di discours katu waa lansaar waaye di discours katu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax keroog mu agsee seydina saabit moom moo wax ci turu lansaar yi ne namna'uka mimma namna'u minhu anfusana wa awlaadana ne ko fama lana qaala aljanna qaalu radina lool imaam alxaakim daldi na koy solo euh, moom daldi koy wéral imaam az-Zahabi daal di ciy ànd ak moom imaam al-Hakim rahmatullahi alayhima keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee moom moo nekkoon porte-parole waa Lansaar ak see Madina radiyallahu taala anha mu feddali di feddali li nga xam ne mooy accord yi ñu jëloon ba nga xam ne moom lañ newoon aqabatu Mina mu ne yonent bi aleyhi salaatu ci turu mbokkam yi laa lansaar ne ko namna'uka mimma namna'u minhu anfusana wa awlaadana fama lana mu ne yonent bi aleyhi salaatu ñun de dinañ la protéger fegal la ay wu mën a jógee fu mu mën jóge jógee comme ni nga xam ne noonu lañuy protéger suñu bopp ak suñuy doom ne ko nag fama lanaa ana laka lan la am bu ñu defee lool yow alayhi salaatu wassalaam moom sallallahu alayhi wasallam ne leen aljanna di ngeen am àjjana qaalu lan saari ne radina daal dinañuy gërëm moom ah seydina thaabit radiallahu taala anhu wa arda fekkewul woon ghazwatu badrin daal du koy fekke moom Seydina Saabit fekkewul Badar waaye fekke na Uhud fekke na xeex yu barita te fekke na tamit naka noonu bay'atu Ridwaan ca garab goo gële moom fekke woon na ko moom Seydina Saabit ibn Qays ibn Shammaas moom nag doon na wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kat man damay ragal këne man saabit damay ragal ko ne man damaa alku mu ne ko inni axsha an akuna qad halakt man de damay ragal ne boo demee mbaaru damaa alku damaa alku man saabit mu ne ndax mel ni dañ ne ko lu tax mu ne yanhaana allahu an nuhibba an nuhmada bima la naf'al wa ajudni uhibbul hamd mu ne bi njëkk li tax ma ne man li ma dama foog ne man saabit dama alku mooy bi ci njëkk kat dama gis ne borom bi subhaanahu wa dañoo tere dafa tere ñuy bëgg ku ñu tagg ci loo xamante ne defuñu ko ñim naan ba pare bëgg gaa nga xam ne dañoo bëgg ñu leen di tagg bi maalam yafaalu an yuhmadu ñu leen di tagg ci loo xam ne sax jëfuñu ko bu jëf jotee duñ def dara waaye bu ñuy décerner les les les bons point ñu bëgg nag kenn du leen ci raw boo remercier diw fàtte leen sax wala nga bañ leen a tudd ñu mer ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom daal wax dëgg yàlla nag ñoom seen participation nag ci organisation bi ñu ñëw di di di di di wax ñépp jërëjëf daal di leen bàyyi loolu moom lu garaaw la ko quoi. mu ne déedéet loolu noonu la yàlla di tere ndax amaana sax moom li li ëpp li ko dal mooy ne moom li mu bëgg ñu koy tagge deful loolu amaana ki ñu tagg moom def na lu bari ñu tagg ko ndax ñi def lu mënuñoo tudd nag ku nekk ñu lay tudd ci mbooloo mais moom comme que tudd nañ diw dañ koo war a tudd te kat deful sax lu tax ñu koy tagg ñu war koo tagg moom moom mu ne man damaa gis ne yàlla dañoo tere ah dañoo tere allahu buur yàlla an ba ñu bëgg an nuhmada ñuy sant bi maa lam nafal ci loo xam ne defuñu ko bi maa laa nafal waaw wa ajidu nii te man nag damaa trouver sama bopp uhibbu moo nekk ku sopp te bëgg alhamda man nag saabit dama bëgg nag ku ma sant man xam nga fii moom waxu la ne moom dafa bëgg ku ko sant ci lu mu dul def mais le fekk que dafa bëgg rek ku koy sant moom mu jàpp ne kon aaya bi daal man daal man man man saabit ci biir laa bokk benn ngo mu ne wa yanhaana allahu an il xuyala wa in nimru'un uhibbul jamal mu ne ko deuxième bi tax man ma jàpp tiit ci sama wopp ko ne alku na mooy ne damaa gis ne buur yàlla dañoo tere dafa tere dañoo tere ak rëy rëylu bëgg fu ñu nekk ñëpp gis ñu wala boog ti dékk ku rëy ah mu ne ko te wa inni taman saabit kat imruun damaa nekk nit koo xam ne uhibbul jamaala damaa sopp lu rafet eh, mu ne loolu mooy ñaareel bi mu ne ko wa yanhaana allahu ñetteel bi booru yàlla daal di ñuy tere an narfa aswaatana fawqa sawti suñu boroom daal di ñuy cere ñu daal di yëkkati sa baat ci sa kaw suñuy baat ci sa kaw baat say kaw kàddu wa ana taman saabit kat rajulun rafi'u sawt damaa nekk koo xamante ne nii ku kawe baat laa ku kawe baat laa mooy bu may wax ci kaw la sama baat di di yéeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa bi déglu ko mu wax ñett yi bi ci njëkk lan la wax man borom bi subhaanahu wa dafa tere nit daf ñoo tere ñu bëgguñu ñu ñuy tagg ci loo xam ne du ñu sant ci lu ñu defut te man damaa bëgg ku ma tagg ku may so ku ma ku may sant waaye mu tere ak rëy rëy lu te man damaa bëgg lu rafet ñetteel bi dafa tere ñu yëkkati suñu kàddu ci sa kaw kàddu te man sama kàddu dafa kawe yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa saabit ne ko yow saabit radiyallahu anhu ama tarda an ta'iisha hamiidan wa tuqtala shahiidan wa tadxula aljanna ne ko yow saabit ndax gërëmoo nga dund nekk koo xam ne dañ koy sant waaw wa sa dund yépp yàlla def la koo xam ne fu mu nekk nit ñi dañ koy sant ndax yu baax yi muy def ak état ak meloom ak jikkoom yu rafetam mu ne wa tuqtala ta booy gaañu ñu rey la shahidan nga nekk shahid am darajaay martyr xanaa bëggoo lool wa tadxulal na boo demee yawmal qiyaam nga dugg àjjana xanaa bëggoo lool ah Seydina Saabit daal euh, xam nga ne waaye lool du ko bañ lool imaam euh, alxaakim moo ko solo waaye mursal la ah moom nag Seydina Saabit comme li wax nii dafa nekkoon koo xam ne ku baatam yëkkati ko woon la moo tax ñëw na ci saxiixayni moom Seydina Saabit radiyallahu taala anhu bi nga xam ne ci la aayatul xujuraat suuratul wàcc yaa ayyuha alladina aamanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nnabi wala tajharu lahu bilqawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'maalukum wa a'maalukum wa antum laa tash'urun bi nga xam ne euh, si la aaya yooyu wàcc yaa ayyuha alladina aamanu e yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla laa tarfa'u bu leen yëkkati aswaatakum seeni baat fawqa sawti nabi ci kaw baat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wala tajharu lahu bil qawli te bu leen ko fexe yéen seeni baat bu neen nee ci jataay seen kàddu ginu foor bosa ka jahri ba'dikum li ba'd comme ni ngeen koy defante seen biir rek leen li ci ci yéen ak ñeneen ñi bu ñu nekkee déedéet léegi lan ngeen di risquer képp ku def lool mu ne an tahbata mu daal di màbb daal di simpeeku a'malukum seeni jëf wa antum te yéen kat la tash'uruna yëgu ngeen woon euh, bi seeni jëf yi ngeen mas a jëf yépp di deñ euh, xam nga aaya bi lu garaaw la bi aaya bi wàccee nga xam ne dafa njëkk a commencé yaa ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulih wattaqullaha inna allaha sami'un alim yéen ñi nga xam ne yéen gëm yàlla bu leen di devancer yàlla akub yonentam moo xam ci àtte moo xam ci lépp mooy bul fexe dara xew yow ngay jéem a àtte loo xamante ne ni xamoo li ci yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam àtte ngay joxe sa avis déedéet mbir yi diine du du wax sa xalaat ndax lii baax naam baaxul boo xamul tëjal sa gémmiñ bu fi nekk di jéema wala sax nga xam ne lii la lislaam wax mais nga ngay jéema laay neexul xel wala di ut yeneen loi yudul yo yudul yi yàlla ne def jëfe leen yii waaye gis nga lim ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla bu leen laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi bu leen yëkkati seen kàddu ci kaw kàddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam te bu leen fexe seen baat bu ngeen nee ci jataay mu gën koo féete kaw baatam ndax li ngeen di risque mooy seeni jëf daldi màbb loolu tekkiwul ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñam saxaaba ya rek le ba léegi nii comme li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di wax euh, ci tafsiru saar boobu que ne mooy ne le fait que sax ñuy wax xadiisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga nekk wax ci ci wet gi loolu day tax yow say gis nga boo xëyatee boo moytuwul gis nga li ngay risquer booy wax mooy gis nga koor gi lu mu metti metti metti mas wooroon nga woor yi nga mas a woor julli yi nga mas a def saraxa yi nga mas a def action de bonne kii yi nga mas a def yépp bul taxawati fenn di ko nettali ndax sa yépp mooy loolu ngay risquer lépp màbb nga dem ba ca kanamu yàlla mu ne la yow amoo fi dara nga ne ko ah déet waay man sama koor yi ma doon woor mu ne ko ndax bés dangaa masoon a toog fu ñu doon waxe xadiisu sama sama sama yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngay wax ca kaw ba sa kàddu ginoon a féete lool wala ngay polémiquer ci suuf di waxtaan loolu moo tax danger la ci ay conférence ak waxtaan am nit ñuy wax conférencier bi moom toog mel ni li jaay ne moom dafa comme bàyyi leen ñuy wax lu leen neex ndax problème bi mooy moom moom moom même bu dee ne moom garaawul ci moom mais mooy ne yow gaa yi gaa yi wax ne xam nga lu ñuy risquer mooy ne seen tànk yi ñu fi def ak bañ juddoo ba léegi ba majeur yi lu baax luñ mas a def ñu ñàkk ko léegi yow dangay ngay xaar lool yow da ngay xool est-ce que nga bàyyi leen ñu prendre risque ñàkk li ñu mas a def lépp ci lu baax loolu yow moom ngay jël wala boog nga ne leen hé yéen ñoo noppi leen même bu dee ne dañaa ñoom dañu naan la après yow dangaa ngaa ñàkk kii dafa ñàkk cee gën xoola ni muy waxee nit ñi voilà ay kii di ñu gëdd ci biir nit ñi léegi yow da ngay xool loolu tegal balance nga teg jëf seeni jëf ñoom yàqu ak ñu wax la lool ban moo gin a sedd bien sûr ñu ne la yow yow da ngaa ñàkkuk nañ la ko wax moom nag moom xamul ni muy waxe dañu gëdd ci bi ñu woo interpeller ci biir mbooloo mi di ma rusloo mais loolu gis nga kooku bu demee ci kanamu yàlla wallaay dina na ko benn lan moo tax minute yu ma masa wax ceers bu ma nar wax gëddoo wa est-ce que lan moo tax doonoo woon gëdd ba ma bawoon ko moo tax loolu la mooy kenn du toog rek naan ay wéy nañ leen bàyyi ñuy wax wala ñuy def darsi fii ñenn ñi toog fële di wax mais ku bëgg a wax nga génn ci biti wala nga dem feneen ak di yu téléphone ci biir fu ñuy jàngalee loolu lépp ay ñàkki teggin la yoo xam ne li ngay risqué mooy ne sa jëf yi nga mës a jëf yépp daal di yàqu an ba tax mu daal di simpee ko amalukum seen jëf yi wa antum te yéen laa tashuruna du ngeen ko yëg mooy loo xam ne te loolu moo gën a yées xam na sax bu dee ne yow say affaire dafa yàqu say jëf dafa simpeeku te nga yëg ko loolu moo gën a woyof ndax après ndax boo ko teeloon a yëg manoon ngaa bàllu après yow nga dem fexe réparer loolu mais bu dee yëgoo ko mooy dangay dem nag ba àgg foog ñu fay la doo fa gis dara bi aaya yi wàccee di suuratul xujuraat noonu Seydina Thabit radiyallahu taala anhu dafa des këram biir këram la nekk daal di fay toog lée wax naa la ne xadiis bi mu ngi saxiixayni imaam al Buxaari yi na ko noon imaam Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullah alayhima daal di nañ koy solo mu daldi di dégg aaya bi toog këram Seydina Anas ne jalasa saabitu ibn qays wa qaala ana min ahli naar moom ba mu déggee aaya bi rek dane man lay wax non non non man moom saab man saabit non aaya bi man lay wax waxu la keneen ku ak sama ndax dafa nekkoon koo xam ne voix wam bu diis la yoroon mooy même bu naree wax ndànk sax buy wax nii day riir bu toogoon fii di jéem a wax ndànk kenn am lu mu koy déey mooy ni néeg bi wala jataay bi ñépp a yëg baat bi xam ngam am na nit ñu mel noonu moom nag mu ne kon nag man la non man la mu toog këram ne man nag kon comme que samay jëf yépp yàqu na kon ana man saabit min ahlin naar ci waa safara laa bokk ba pare toog këram ne nag dootul dem ci yonent bi alayhi fii lay toog ndax moom ay yëfam yàqu na ba faw Seyna Anas radiyallahu nee na Eh, yonent bi alayhi salaatu salaam toog gisu ko ndax na mu ko doon gise gisu ko mu daal di laaj Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu taala anhu di seydina Sa'd min gisoon bu yàggul la mën a diilu Sa'd ibn Mu'adh fil janna xayrun min hada moom di Sa'd di sangu waa bani Abdil Ashhal nga xam ne yonent bi Euh, mouchoir yi yi Seydina Sa'd ibn Mu'adh di utilise àjjana moo gën yére bu rafet bii ma sol ba ngeen ba mu leen moo gën sama yére bi fopp muy euh, euh, Sa'd ibn Mu'adh yonent mi alei salaatu ne ko laaj ko ne ko yaa Aba Amr ma sha'nu Saabit ne ko waa Aba Amr moo doon dàkkantalu Seydina Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu mu ne ko waa a yow Aba Amr waa lan mooy saabit moom lu ko dal moom de ay fan ñii gisuma ko ashtaki ndax moom dafa dafa wopp dafa woppam déet xaala Saad Saad ne ko innahu la jaari ne dëgg-dëgg moom de sama voisin la ah wama alimtu lahu bi shakwa waaye nag xamaluma ko mu jàmbat dara de fan yii de wax dëgg yàlla gisuma sama voisin la de mais dégguma mu jàmbat ma dara léegi nag mu daldi dem mu dem moom Seydina Saad ñëw ci ah, Saabit na Qays ngir laaj ko lan moo tax ba fan yii yépp yonent bi alayhi gisu ko bi mu ñëwee mu wax ko ko fa qaala Saabit Seydina Saabit daal di tontu Saad ibn Mu'aaz radiyallahu anhu maa ne ko unzilat hadihi l aaya wa laqad alimtum anni min arfa'ikum sawtan ala rasulillah sallallahu alayhi wa fa ana min ahli nnaar seydna saabi ñëw fekk ko këram na ko saabit yonent bi alayhi salaatu wasalaam de moo doon laaj lan moo tax fan yi yépp gisuloo mu ko xam ngeen mu ne ko aaya bii moo wàcc muy yaa ayyuhalladhina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi ba aaya gi jeex mu ne ko aaya bii moo wàcc te yéen xam ngeen bu baax que ne man man saabit maay ki gën a ku kàddu ci kaw ci kàddu yonent bi alayhi salaatu ci yéen kon nag fa ana min ahlin man ci waa safara laa bokk ah gis nga gis nga gis nga mooy nit ku baax nii lay def mooy aaya bu ñëw rek danga naan man lay wax aaya buy wax safaan yow njëkk la gis faxeel mu faj la d'abord yow mais toog naan gaa yi la si gaa yi la ci jublu yow mbooloo moo man di nekk sëriñ bi jàngale wax dara ngay ree ngeen di ree benn waay boo xam ne moom lañ ko xamee fan yee te yow xam nga lu leer ne yow mii ci nga dëkk comme que boo siiwle nga koy ree ca kaw nag ñépp di ree di ko xool wala di ko xool ne bëtu yow la ñuy wax mais ñoom doon ñoom saxaaba yi radiyallahu doon ñoon doxale noonu saabitam na Qays mii mais radiyallahu ñëwul ne non non non du mën a la non Abdullah ibn Ubay ibn Salul la mooy naafiq bu bon bi moom moom lay moom moo ñëw naan yonent bi alayhi salaatu salaam man daal li ma xam daal ci lii daal la ñuy wax daal sammin kalbaka yàqulu lii daal moom la adage bi di wax rek liñ naan moom la wolof njaay di wax rek ay waay jële waay mooy yaral sam xar buy daaju mbëkk yow la koy njëkk a kooku lay wax kooku moom la alxuraan di wax mais pas an saabit waxul lool de mais dane man mii lay wax man mii lay wax xam ne njëkk a gis say défauts yu bopp mais topp rek di xool traver u nit ñi alors que chacun a ses naan diw la rek diw la diw la déedéet jataay boo fa nee ñu wax dara yow dangaa war a njëkk loo xam ne day wane jikko yu noonu yow njëkkale ne man la ngir nga man cee faju ngir nga ma ndax ku nekk am ngay vis gars yi dañuy bàyyi seeni tab yu mag topp picc jàmbur yi moom nag Seydina Saabit kon mu ne yéen mu ne Seydina Saad aaya bii wàcc na te yéen xam ngeen ne man maa gina lu yëkkateewu wu kàddu ci kaw kàddu yonent mi alayhi salaatu wasalaam kon nag man ci waa safara laa bokk ah Seydina Saad daal di fay jóge fa dakara dalika saadun linnabii sallallahu alayhi wa sallam Seydina ñëw rendre compte yonent bi alayhi wasalaam ne ko man de saabit dem naa fa lii ma la wax yonent bi alayhi wasalaam ne Seydina Saad bal huwa min ahlil janna déedéet sa saabit bokkul ci waa safara waaye li am ba des moom mooy ci waa ajjana la bokk kooku lan moo ko may mooy ne wàcce boppam jàpp ne yi safaan yi moom la yi alxuraan di wax moom la ndax gisoon nañu waxu imaam alxasanul basri rahmatullah alayhi mu ne euh, naafiq ak naafiq du ko du du ñeme ak naafiq du du ragal ak naafiq illaa mu'min ku dul ku gëm yàlla ku gëm yàlla doo ku gëm yàlla dong kese moom mooy ragalu naafiq waaye ki nga xam ne moo ko doon moom xelamay dal moom naafiq moom foo ko fekk fu ñuy wax ak naafiq ak yooyu moom mu jàpp ne du moom ah non non non non de toute façon quoi qu'il euh, quoi qu'il en soit ça ne peut pas être moi tout le temps moom xel may dal moom mu ne nag ki gëm yàlla dëgg mooy ragal ak naafiq te loolu moom la Seydina Omar ibn al-Khattab laajoon ci jadaay bii weesu gis nañ ko Seydina Hudayfa moom fi mu toll ak li ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam seedeel yépp muy ragal moom Seydina Omar naan ko asamaani rasul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil munaafiqiin naan ko ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu lay limal turu naafiq yi que man Omar ibn al-Khattab man yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci liste bi ne man naafiq la mu ne ko déedéet yow boolewule waaw waaw kooku moo koy ragal ñun nag ñoo gën a dalum xel fopp en tout cas daal ñun du ñun quoi loolu la loolu nag mooy erreur bu rëy la kon Seydina Thabit ibn Qays radiyallahu taala anhu euh, wa arda moom noonu la doon doxale te loolu mooy li nga xam ne loolu tamit la ab jullit war a mel moom nag Seydina Euh, radiyallahu anhu bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waa banu tamim dañ faa ñëw ñëw mooy délégation yooyu doon ñëw délégation yi mooy feew dundu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom nag dañu am ñoo xam ne ñu neex lañ woon mooy dañuy ñëw di di di góondi seen bopp ay ñun ñuy ñi xam nga xam nga aay bi ñu wax sànq ci yooyu la wàccoon gaa yi ñëw taxaw fële taxaw naan yonent mi alayhi salaatu wasalaam yaa Muhammad uxruj alaynaa naan ko fekk muy sieste ci néegam yi ñu taxaw ca buntu buntu kii yi ca mbedd ma jóge ca kaw ga jóge fële na ko yaa mo eh Muhammad aca génnal ñëw wuyuñu fii xam nga loolu moom mooy nit ki liñ naan nit ku fiix nit koo xam ne savoir vivre zéro mooy ne moom daal li mu xam mooy li mu bëgg xam nga ku toll ni yonent bi alayhi salaatu yow ñëwoo sax fëggoo ñëwoo ba ci biir wala boog au moins nga laaj mais taxaw ca buntu ba naan hee Muhammad génnal wuyu ñu <laughs> moo tax yàlla ne gis nga gaa yi lay woo min waraa'il hujuraat ñi lay innal ladhiina yunaaduunaka min waraa'il hujuraat aktharuhum laa ya'qiluun ñi ëpp ci ñoom duñu xalaat loolu nan lañ koy defee. ñëw taxaw fee di la mbiir mbiiru naan la ay génnal moo tax euh, délégation yi nag daa am gaa yu ci neexoon waa Banu Tamim ñoom daa am ñu ñëw doon góondi seen bopp euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam déglu leen ba ñu wax ba pare euh, mu ne xaatib ki Saabit ibn ne ko tontu leen toon tontu leen ñoom ñii xam nga waa waa waa kii waa banu tamim ñoom ñoom biñ ñëwee doon euh, seen góondi seen bopp gi nan lañ ko doon defe dañu ñëw ne euh, ñoom ñoo seen ci ñoom waa banu tamim nit ki dàq le plus grand tribun de tout de de de la terre ci ñoom la bokk ki dàq discours ci kaw suuf daal ci ñoom la bokk di góndi seen discours kat bi di wax rek yenent mi alei salatu salaam ne euh, euh, saabit qum fa ajib xatibahum euh, jógalul nga daal di tontu seen discours kat boobu bi mu jógee mu daal di def li ko yenent mi alei salatu salaam jàngale ak ni mu doon xutba mooy inna ay commencé ci xamd mooy sant yàlla yonent bi alayhi saatu saam ak continuer wax loo xam ne gaa yi ci seen bopp ñoom dañoo mujj bouche bee ñoom waa banu tamim ak seen xutbakat yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di kontaan ci lool ak jullit ñi loolu euh, boo demee ci euh, imaam ibn hisham daal dina koy euh, indi foofu rahmatullahi aley naka noonu ba fa waaje waaje ñëwee muy musaylima al kazzab kàcckat bu bon bu mag boobu ñëw na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom eh, mit ba mu fa ñëwee ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi daal lenn la mooy man dama lay topp après bu ma fi jógee eh, soit da moom alul eh, yow da ngay moom man damay moom si kaw gi yow nga moom fii walla après moo fi boo fi jógee man maa ngi yor affaire yi sa ginnaaw quoi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne bu gis nga fekk mu ngi yoroon benn car ay caru garab ci loxo bi ne gis nga bu doon lii sax nga ma laaj duma la ko jox ba pare na saabitam na xays tontu ko daal di dem bàyyi ko fa moom Seydina Saabit radiyallahu taala anhu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnee àddina bokk na ci xeex yi nga xam ne moom la fekke muy waqaatu Yamaama muy Musaylima al-Kaddaab kàcc kat bu mag boobu nga xam ne moom moo ñëwoon te yonent mi aleyhi salaatu salaam bi ñu gis léegi ne ko wuyu tontul ma leen tontul ma ko bi nga xamante ni nag euh, ci jamonoy Seydina Umar euh, Abu Bakrin as-Siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaa ci jamonoom bi nga xam ne xeexu Yamaama ci la am moom Seydina euh, Saabit moom daldi nay bokkoon ci xeex boobu moom Seydina Saabit comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam Ibn Saad daal di solo waaye na ko noonu imaam Ahmad daldi na koy solo ah, bi nga xam ne nag ci la xeex bi tàmbali kon début bi Musaylima al-Kazzab ñu daldi di xeex bi ba jullit ñi daanaka na xeex yooyu dekkuloon ay xeexu léegi xeex yu yàgg la doon doon mooy du nekk xeexu ay deux minutes mu jeex déedéet ah non mais bi loolu amee Seydina Saabit radiyallahu ta'ala an Anas nee na mu ne ah, allahumma inni abra'u ilayka mimma jaa bihi haula mu ne moom Seydina Saabit mu allahumma ee eh, eh, sama borom inni man kat di Saabit Qays maa ngi eh, deñ ci li nga xam ne moom la fi ñuy indi ñii nga xam ne weddi sab yonent woote woog ak yonent ba pare ñuy wax ñuy xeex ñi nga xam ne ñoo ko gëm man de deñ naa ci li ñuy jëm wax naa moom nag say naa saab bi muy ñëw dafa parfum daldi sol ñaari yére yu weex ci xeex bi mu gisee loolu mu ne buur yàlla man de deñ naa ci li nga xam ne moom la fi ñuy indi waaye wa a'tadhiru min sani'i haula te nag maa ngi ñaan njéggal di ñaan excuse di excuse wu ci jëfu ñi nga xam ne ñoom laa àndal muy jullit ñi ba ni nga xam ne noonu lañ leen dominer ci début xeex bi nii le fait ñu dominer leen ci début xeex bi ah, loolu maa ngi ci a'tadiru ma mel ni di ci excuse wu moom ba pare mu ne ñaaw na li nga xam ne moom ngeen ah, wuutu seen mbokk yi ñi mel ni yéen muy ñi fi newoon muy saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoroon xeex moom mu ne nag may leen ma sama digganteeg ñoom benn waxtu maag yéeféer yi Seydina Anas nee na fa xamala fa qaatala xatta keroog Yamaama bi gisee lool mu contre-attaqué daldi xeex ba ni nga xamante ne noonu lañ ko euh, faate moom seydina saabit radiyallahu taala anhu wa arda moom nag bi ñu ko faatee kii wam bi mu soloon muy eh, mbubbu koŋ bi dañ koo sàcc eh, am benn waay bu ko gis ci gént bi nga xamante ne nii eh, ci la ko waa ji gis ci gént mu wax ko fi nga xam ne ki sàcc mbubbu koŋam bi fa mu ko nëbb décriral ko ko daldi wax fi mu ko nëbbu ak bërëb ba mu ko nëbbu ba pare mu daal koy defal ay ndénkaane ba pare mu ne moom Seydina Saabit mu ne eh, waajooju boo demee na nga wax xalifa bi na wax xalifa bi muy Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu eh, na ko wax lii lépp mooy sama mbubb koŋ boobu nañ ko jël ci waa ji nga xam ne moo ko nëbb décrire naa la fa mu ko nëbb maa ngi lay moytalekuloo nga naan mbir mi ay gént la ah lii nii gént la mu ne maa ngi lay moytalekuloo nga jàpp lool le fatu tayyahu ba bu ko defee nénkaane gii ma la dénkaane nga koy nga sàng ko boo demee Madina mu ne ko demal ci kooku amiru xeex bi ki jiite xeex bi d'abord nga wax ko ki jël ki nga xam ne moo jël sama mbuggu koŋ te bokk ci armée bi mu delloo ma sama mbuggu koŋ léegi nag boo demee Madina boo demee Madinatul Munawwara fa qul lil xali li xalifati rasulillah waxal xalifaay yonent mi alayhi salaatu salaam di Seydina Abu Bakar na ko inna alayya na ad-dayni kaza wa kaza nga ne ko man saabit saabit de moo ma yóbbante ci yow nee na am na ci ay bor lii lii mu ne ko wa ghulami fulaan atiq kantaa sama booy bi nga xam ne moom laa am sama jaam boobu moom libéré naa ko ba pare mu ne ko maa ngi lay mooy te ndekuloo tamit kon bu njëkk bi ma la ne sama sama mbubu koŋ bi diwa ko jël ci jiite geer bi nee ko moom décriral ko mbir yi mu nangul ma loolu ci diw te maa ngi lay moytalikuloo nga ne affaire bi ay gént la duma ko wax waaye mu ne ko tamit bu lool xewee ba pare nga dem ci xalifa bi muy Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu nga ne ko dama am ay bor lii wëg lii tabu sama jaam diw libéré naa ko te maa ngi lay moytalikuloo nga ne mbir mii tamit ay gént la ba ko defee nga sànk ba doo wax li ma la yób li ah waa ji def lool euh, amir bi daal di ñu dem daal di fuye fa mu wax ak ngubbu koŋ bi ak fa mu wax fañ ko denc mu dem fekk ko jël ak fa mu ko nëbbu ñu daal koy jël ñu ne ah, daal di dem ci Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu di koy wax Seydina Abu Bakr daal radiyallahu anhu daal di li nga xam ne mooy wasiyaam di testament bi mu def libeere kooku mbubb koŋ mi nga xam ne moom lañ waa ji sàccoon ba ñu ko jaayee ñu jaay ko daldi mu mate ay borom ñu daldi koy fay moo tax euh, moom mooy ki nga xamante ne nii mooy koo xam ne dafa génn àddina ba pare daldi door a def testament moom Seydina Saabit ibn Qays buñ la nee moo tax riwaaya bi ne falaa na'lamu ahadan ba'du ma ba'da ma maata unfizat wasiyatu ghayra Saabit ibn radiyallahu taala anhu wa arda ma ne é ñun de masuñoo xam këne euh, nit koo xamante ne nii dafa faatu ba pare joxe testament ndénkaane bi mu faatoo ñu daal di wëyal def li nga xamante ne ni exécuté li nga xam ne mooy testament am kulul Thabit ibn Qais radiyallahu anhu ndax moom waa ji ci gént la ko gis bés bi mu génne àddina loolu xadis boobu imaam alxaakim moom moo ko soloo imaam daal na koy soloo ci majmau zawaid mu ne rawahu tabaraani uh, wa bintu thabit ibn qays lam aarif wa baqiyatu rijaalihi thiqaat uh, moom imaam alxaakim kon moo ko soloo imaam alhaytami wax ci almajmaa ne imaam altabaraani soloo na ko waaye càllale bi doomi Saabit ibn Qays bu jigéen bi nga xam ne moom moo nettali affaire mu ne moom imaam al-Haythami xamu ko waaye ñi nga xam ne ñoo def euh, tahqiq euh, euh, siyaru a'lami nubala ñoom dañ ne wa zaahiru li feeñ mooy ne anna bint Saabit saxaabiya li annaha qaalat sami'tu abi ndax ci kii bi mu ne li feeñ mooy ne doomu bi ñàkk koo xam ndax réere ab saxaaba loolu garaawul ndax ñoom ñépp a te loolu li koy wane mooy dañu dégg naa sama baay te baayam kañ la génn àddina kañ la génn àddina baayam juste yonente bi alei satu salaam yi mu génnee àddina yamaama ci douzième année bi la te yonente bi alei satu salaam début onzième année bi la génn àddina douzième année bi yamaama am ci xilaafa Seydina Abu Bakr moom mi nga xam ne deux ans rek la def ci xilaafa gi moom ndaw si ne man dégg naa sama baay kon kooku mooy majeur te kooku kon mooy fekkoon na mu mu mën a jàpp te kooku kon saxaaba la woon moo tax xadis bi day mujj nekk xadis boo xam ne bu wér la euh, euh, euh, rahmatullah alay imaam al-Busayri moom dane cosaanu xadis bi moom mu ngi ci saxi imaamul Buxaari saxi imaam Muslim na ko noon imaam at-Tirmidi daal dina koy solo kon moom Seydina Saabit ibn Qays Eh, ibn Shammas nekkoon discours kat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam noonu la génn àddina foofale ca Yamaama eh, ci xilaafatu Siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala aaliya al-firdawsi maskanahu wa mathwaa imaam ibn Isxaaq rahimahullah kon ginnaaw bi mu ñu waxee lool diggante kon seydina eh, Ammaar ibn Yaasir ak Xudayfa ibn al mu ne wa yuqaalu mu ne woon nag ne nañu balli am ba des mooy Qays ak seydina Xudayfa la bokkoon gis nañ tarjama seydina Saabit walillaahil hamdu wal minna muy continuer moom seydina Abu ibn Isxaaq rahimahullah ci ñu yonent bi alayhi mbokkale mu ne wa abu zarrin wal munzir ibn amr wa abu zar wa huwa buray burayra wala burayr ibn junaada al ghifaari wal munzir ibn amr al mu'niq li yamuut axu bani saa'idat ibn ka'b ibn al xasraji axaway mu ne ñeneen ñaar ñu leen tubaab yi saar saa mbokkale mu ne wa Abu te turam moo doon Burayra loolu gisoon nañ ne li gën siiw nag ci turu Seydina Abu Zar du Burayra bi moo tax mooy lan mooy Jundub ibn Junaada mooy li gën siiw te loolu gisoon nañ ko bi ñuy def tarjama moom Seydina Abu Zar walillahi alhamdu wal mu ne moom Seydina Abu Zar moom la boole ak al-Munzir ibn Amr al-Munzir ibn Amr tamit moom it gisoon nañ ko bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo fekkoon aqabaat yi ci waa lamsaar defoon nañu tarjamaam moom it walillahil hamdu wal minna nekkoon mbokk waa bani sa'ida ibn ka'b ibn xaz al xazraj mu ne ñoom ñaar muy seydna abu ak seydna al mundhir ibn amr moom la yonent bi ñoom ñaar la boole woon alayhi salaatu wassalaam ñu nekk ñi nga xam ne ay mbokk imaam ibn ishaq kon di ñu continuer ñaar ñu ñëpp gis nañ leen mu ne wa kaana xaatib ibn abi baltaata xaliifu bani asad ibn abdil uzza wa uwaym ibn saacidata axu bani amr ibn awfin axawayn mu ne ñeneen ñaar ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokkale mu ne wa kaanate nekkoon na xaatib ibn abi baltaata di sayyidina xaatib ibn abi baltaata radiyallahu taala anhu wa arda mu ne xaliifu bani asad nekkoon allié waa bani asad ibn abdil uzza di doomi waa bani asad di doomi abdil uzza mu ne kooku ak kan mu ne wa uwaym ibn sa'ida ak seydina uwaym ibn sa'ida axu bani amr ibn awf di mbokk waa bani Amr ibn fu mu ne ñooñu la boole woon moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di leen def lan axaway nii ñaari mbokk eh, loolu mooy li nga xam ne moom la imaam eh, ibn Isaaq wa eh, Seydina Xaatib ibn Abi Baltaata gisaguñu tarjumaam moom lañuy ñuy gis incha allah seydina Uwaym ibn moom gisoon nañu tarjumaam walillaahil hamdu wal kon seydina Xaatib lañu war a gis moom mu ngi tuddoon Xaatib ibn Abi Baltaata Eh, moom nag ci waa laxm la bokkoon ndax dafa ñëwoon màkkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman comme ni fa étranger yi doon ñëwee waaye mu dugg ci eh, am alliance ak waa bani asad ibn abdul uzza di doomi abdul uzza boobu di doomi qusay ibn Kilab ah kon étranger la woon biir Makka daal di fay ñëw comme ni ñu gisa woon Yaasir ni mu ñëwee woon nekkoon étranger daal di dugg ci li nga xam ne mooy euh, alliance ak waa Bani euh, Adi kii nag moom dafa ñëw nekkoon duggoon alliance ak waa Bani Asad ibn Abdil Uzza moom Seydina Xaatib ibn Abi Baltaa Euh, bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk dugg ci lislaam aka dugg ci lislaam moom Seydina Xaatib ibn Abi Baltaa bokk ci ñi gën siiw ñi nga xam ne ñoo jóge Màkkatal Mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman daal di gàddaay si ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag Seydina Xaatib fekke na Badar waaye fekke na xare yonent bi aleyhi salatu wasalaam yépp yépp yépp yépp amul benn benn benn bu ko ci raw moom Seydina Xaatib ibn Abi Baltaata radiyallahu taala anhu wa arda fekke na kon xeex yépp yépp la fekk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te loolu xam nga li ci ne laa ilaha illa xadiis bu siiw bi ngay dégg ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa am benn jaamu xaatib bu ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñu ngi madinatul munawwara ala saakina mu ñëw ne yonent bi jàmbat jaamu xaatib xaatib ba nekkoon moo ko moomoon mu ñëw di jàmbat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sangam di xaatib ibn abi baltan radiyallahu anhu mu ne yaa nabiyallah la yadxulat na naar mu jaam bi ñëw xam naa nag li ko sangam def metti na li ko xaatib bu war a def metti na ba mu ñëw mer mer bu jégg dayo ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne waat naa ne xaatib dina dugg safar yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko kadabta wax nga lu amul xaatib du mësa dugg àjjan laa yadxulannahaa abadan wa qad shahida badran wal xudaybiya yonent aleyhi salaatu wasalaam ne jaam bi wax nga amul ak lu mu man di def xaatib du dugg safara jamais laa yadxulannahaa wat naa ne xaatib du fa dugg abadan mukk non safara moom bu dee kenn de moom moom non bu dee xaatib lay xaar ngir mën a lakke moom mooy safara day fay mukk xaatib dugg safara yonent ba ne saf sam ne ko laa yadxulan na xaaw ne jaam bi kadabta wax nga lu dul noonu li nga wax wuute na ak li am de laa yadxulan na xaaw wàcc naa ne du fa dugg abadan mukk waqat dëgg-dëgg shahida te moom mu fekke badran fekke badar wal xudaybiya fekke xudaybiya allahu akbar ndax badar allahu akbar yonent bi alayhi salaatu salaam dina gis wax ju siw ji ma naroon a wax sànq pourtant ci xew-xew Xaatib mii sax la xewe woon ci la ko waxe woon mu fekke Badar loolu nañ ko gis wal Xudaybiya ak Xudaybiya te yonent yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne moo ne laa yali jinnaar ahadun bay'a tahta shajara yonent bi alayhi salaatu salaam nee na dugg safara kenn ku jaayante ci suufu garab gi muy bay'atu ridwaan kenn ko fi jaayanteeg man ci suuf fii kooku du ñaf safara du fa mës dugg ñam safara jamais du fa dugg te moom fekke na ko fekk bi gën a rëy muy Badar xadis euh, boobu imaam Muslim moo ko soloo na ko noon imaam al-Hakim daal dina koy soloo ak imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi moom Seydina Xaatib radiyallahu taala anhu keroog bi nga xamante ne ci sulhul Hudaybiya bi nga xam ne ci la jullit ñi ak kuffaaru Quraysh ni daal di joxante ay accord am accord seen biir ba ne léegi dañuy wéer trêve jamonoy trêve la wéer ngànnaay yi ñu toog dix yoo xam ne duñ ci defante dara mooy période de paix la xam nga bi incha allah comme niñ koy gisee buñ ci agsee gin koo yaatal incha yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ci sixième année bi di gàddaay si di euh, umra si kuffaaru Qurayshi ni bi ñu ko yëgee dañoo ñëw dabale ko fekk dab ko ci ndox moomu tudd Hudaybiya foofu fële bala nga dugg mag ñu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dox diggante moom mag alxaram muy kàmba gi ne ko doo fi dugg est-ce que da ngay toog rek ñëw ba neex la rek nga ñëw dugg saa suñu autorisation léegi nag ngir kuffaaru Qurayshi ni ngir ñu arab yi ba ñu dégg ne euh, Muhammad kat alayhi salaatu wasalaam dafa jóge fële ñëw forcer leen dugg ndax mu jógeen dafa dem rek daal di dem wër kaaba gi te kat tàgguwu leen woon loolu day mel ni affront bu mag la mooy ne arab yi dañu naan kon gars yi dañoo sede ay ragal lañ ndekete ñoo nag ngir loolu yëkkati seen honneur ñu ne ko nu man di demee ren doo ko fi defee ba ëllëg ba pare ñu defaale ay accords yoo xam ne dañuy toog dix ans yoo xam ne de trêve la dañuy nekk ci Euh, cessez-le-feu jàmmoo bi loolu amee nag kuffaaru Quraysh nii daal di koy euh, dagg trêve ndax dañoo rey waa Xuzaa ñi nga xam ne ñoom ali ay yéeféer la ñoon ñu ëpp ci ñoom mais ndax jamono yooyu dañ ne léegi ci biir accords yi sulhul Hudaybiya muy les accords de Hudaybiya yonent bi aleyhi salaam ak kuffaaru Quraysh ni dañoo dëppoo ci benn affaire mooy dix ans de trêve ba pare ñoo ne képp koo xam ne ci tribu arabe yi ak alliés arabes yi da bëgg dugg ànd ak waa Quraysh ci jamono jot mën nga koo def waaye ku bëgg ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mën nga koo def waa Xuzaa daal di ànd ak yonent bi aleyhi salaam ndax ñoom dañoo mas a àgg ak waa Banu Haashim léegi am ñeneen ñeneen tribu yu ànd mais waa Quraysh daal di rey ci waa Banu Xuzaa ñoon bi nga xam ne mooy trêve bi ndax dañ noon ku fii tuur deret nag walla nga def luy yàq trêve bi bu boobaa nag mooy trêve bi yaa ko xotti euh, ba ni nga xam ne noonu lañ ca rey ay nit ba Amr ibn Salim daal di ñëw daw si wax ñëw jógee fële ca Quraysh ca xijaas daw si ñëw boobu ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wasalaam agsi ci buntu jàkka ji rek sànni fa ay poème yu daw yaram boo xamante ne nii moom bi mu ko waxee ndi laaj ndimbal mbokkam yu ñu ray te ñoom kat dañoo nekkoon allié yonent bi alayhi salaatu wasalaam te accords dañ ne woon na ku ci ñoom mooy accords yi yàqu na yonent bi alayhi ko ba pare ne ko nusirta yaa Amr ibn Salim ne ko yow de ndimbali nañ la yow léegi nag mu nekk nag yonent bi nekk ci waajtaayu dem dugg biir Makka mais bëggul xeex am ubbi màkka sans xeex ndax Quraysh daal nañuy xotti trêve bi kon amatul luñ fay xaar mais nag bëgguloon kenn yëg ko bëgguloon nit ñi yëg fan lay dem ndax dafa bëggoon a bett waa Quraysh bu ko defee xeex du am ndax buñ ko teelee yëg mën nañuy waajal seen arme di xaar ci jamono yooyu nag mu doon waajal di ko nëbb ci la ko Xaatib ibn Abi Balta'a daal di yége radiyallahu anhu di bind benn leet daal di koy jox benn jigéen boo xam ne Makka la ne woon ndaw soo xam ne ndaxakat dafa ñëwoon foofu ci Quraysh la bokkoon waaye mu ñëw doon laaj ci ndimbal ci yonent bi alayhi salaatu salaam ak jullit ñi ndax nee na waa Makka ñoom ginnaaw Badar ba léegi ci ay jooyoo rek lay nekk waaye te comme que très am na mu ñëw te dafa ñàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir ñu daal di koy dimbali loolu ginnoon nañu leeral affaire lii nii ci euh, euh, tafsiru suuratul mumtaxana euh, gin nañu fa leeral affaire bii nii ndaw soosu la yoon yónni jox ko lettre bi daal di koy wax mu jox ko am ñu mu koy jox ci waa Quraysh yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Jibril ñëw wax ko ko bi nga xamante ne ci la ko wax Euh, seydna jibril yonent bi alayhi salaatu salaam daal di yónni seydna ali ibn abi taalib ak seydna zubayr am na ci beneen riwaaya ak seydna al miqdad radiyallahu anhu mu daal di leen yónni ne leen intaliqaa ilaa euh, euh, dem leen ilaa rawdati xaaxin bu ngeen demee ci bërëb buñ naan xaax foofu di ngeen fa fekk benn jigéen ngeen taxaw benn carrefour la ngeen taxaw foofu ngeen xaar biti Medina bu ngeen taxawee tuuti dina am benn jigéen bu leen fa romb azzaina yor gëléemam di dem war waayam bu agsee foofu nee leen ko na leen jox kayit gi mu yor muy lettre bi nga xam ne moom la ko Xaatib jox mais waxu leen woon ba léegi ñoom xamuñ kan la yonent mi alei saatu salaam xamul woon kan moo yónnee mbir mi ñeneen ko daal am na benn jigéen Seydina Jibril wax na ko ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhum daal di dem ñu toog tuuti ndaw si agsi romb ñu ne ko euh, génneel téere bi këyit gi nga yor giñ la jox nga génn ko ndaw si ne gan këyit di faire semblant gan këyit ñu ne ko hé génneel ma këyit gi laa wax ah non man yoruma benn këyit ñu ne ko gis nga ñun ki ñu yónni yonent mi alayhi salaatu salaam moo ñu yónni te moom du waxantu léegi nag Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ko ki ma yónni moom du waxantu soit ni ko génne wala mu futti la ba nga set génne ko loolu moom bee boobu leer naññ ndaw si xam ne ñoo ñii ñoom fowuñu rawatina kii moom fowul muy Seydina Ali mii moom fowul moom mu ne leen nag wane leen ginnaaw ñu daal di wane ginnaaw mu daal di koy génn ci létt yi euh, daldi koy euh, génn këyit googu daal koy jox euh, ñu ñëw andil ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam biñ ko indilee këyit gi mu daal di koy gis ngay umanaa ulañ de ñu wóor lañu newuñ jël kayit gi laata ñuy agsi ñu ubbi ko xool lan moo ci ne déedéet noonu ñu ko nangoo liñ ko jële jox ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ko ko joxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis ko fa ida fiihi min xaatib ibn abi baltaata ila rijalin min quraysh ñu gis ci en bi mooy ci kaw lettre bi que ni lettre bii de mu ngi jóge ci xaatib di doomi baltaata jëm ci ay góor yoo xam ne quraysh lañ nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu gisee lool neewul tey ñu rey ko kii kay nañ ko rey benn yoon kii jibril la ma wax mu leer borom de ko yëgal mu wax ma moom mooy diril ko kii kot nañ ko rey ci saa si déedéet mais dafa téye daal di woote fa daa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xaatiban xatta quri'a alayhi alkitab mu ñëw ñu daan di koy jàngal téere mu ne ko am na ci riwaaye saxi imam muslim bi dafa ñëw mu ne ko ma hada ya xaatib ne ko lii lan la mu ne ko bul njëkkante ci samay mbir yow ndaw yàlla li alayhi salaatu wassalaam ne ko ndax man Makka dama faa jóge bàyyi fa sama njaboot te nag awma ci ñoom benn lien famille famille benn lien familial awma ko waa Makka te saxaaba yi ñi ah ñii nii ñi ëpp Quraysh ñi jóge Quraysh am nañ fa ay mbokk man nag ma bëgg a xaatib que buñ demee songu leen am ma defal leen lii ñenn ci ñoom ñu daal di may gardeel samay doom ba buñ leen duñ par vengeance par vengeance duñ ñëw rey samay doom ndax yonent bi jullit ñi ñu ngi ñëw di dugg si comme que amatul luñ def ñu ne nañ rey lu ñu mën a rey rawatina ñi nga xam ne ay doxandéem lañ fi woon ñu rey seen njaboot. lool laa doon ragal ndax ñeneen ñi duñ ko mën a def ndax ñépp ay mbokk lañ ndax gis nañ fi yéeféer yoo xam ne gëmuñ dara mais keroog bi gars yi embargo yonent bi alayhi salaatu salaam dañ ne dañ ciy ànd. dañ ciy ànd jàppale ko même bu dee bokkuñ diine ndax lan ñoo bokku deret naka noonu waa banu Taym waa banu Taym loolu la ñu waxoon bañ dóoree Seydina Abu Bakar ñoom ñu ci ëpp tuubuñu woon mais dañ ne woon Utba ibn Rabi'a wallahi la in maata Abu Bakar la naqtu lan nag waat nañ ne gis nga bés bu Abu Bakar deewee dañ lay rey yow mooy ne loolu même bu bokkul diina duñ toog ñuy rey seeni mbokk noonu ñuy xoole mu ne rek man nag loolu laa amul foofu moo tax mu bind lii ba bu bu buñ fay dem far ñu mujj koo yëg di venger wu ñu bañ a rey sama njaboot ngir ñu daal di may euh, protéger sama njaboot ba mu waxee lool nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne amma hada faqad sadaqakum moom mii de xaatib wax na leen dëgg wax na li tax wax na dëgg li tax mu yónnee lettre bi lii la woon ngir protéger famille yom ne nekkul ngir moo tax am na ci benn riwaay da ko defuma ko ngir dellu ci kéefër ginnaaw bi ma gëmee déedéet waaye dama ko def ngir protéger sama famille bi nekk foofu Quraysh si seen biir yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne kii de wax na leen dëgg dëgg li mu wax dëgg la Seydina Umar ibn al-Khattab ne daani aqtulu unuqa adribu unuqa hadha ne say ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye baatu naafiq bi xoolal li mu def ba ñuy wax mu dama koo def ngir sama famille yonent bi alayhi salaatu na ko hmm? la'alla allah ne ko Seydina Omar ibn al-Khattab ne ko déedéet laa kii déedéet kii du ku ñuy rey de innahu qad shahida badran Allahu ne ko xanaa yëgoo ne Xaatib mii fekke na Badar bi fàttale ko Omar Xaatib fekke na Badar wa innaka te yow Omar laa tadri xamoo laala allah que ni yàlla xadi talaa moom de yërdu na daal di xool ala ahli badr xool na waa badar ne leen i'malu ma shi'tum fa inni ghafirun lakum wala fa qad ghafara fa qad ghafartu lakum xool na xool waa badar ne def leen lu leen neex man buur yàlla jéggal naa leen te xaati mii ci ñooñu la bokk waaw akbar kon loolu xadis boobu noonu Seydina Xaatib mii ci suuratul Mumtaxana moom la suñu boroom doon wax naan yaa ayyuhal ladiina aamanu laa tattaxidu aduwwi wa aduwwakum awliyaa tulquuna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaruu bimaa jaa'akum minal haqq yuxrijuuna ar-rasuula wa iyyaakum an tu'minuu billaahi rabbikum in kuntum xarajtum jihaadan fii sabiilii wabtiraa mardati tusirruuna ilayhim bil mawadda ba aaya yooyu jeex aaya yooyu ci xaatib nii la wàccoon ibn abi baltaata radiyallahu taala anhu naan yéen gëm yàlla bu leen jàppe samay noon seeni noon ak sama samam noon ak seeni noon def leen ay ali bay am ay cofeel yu ngeen leen di jageel jagleel te ñoom kat weet dinañu li nga xam ne moom la yàlla wàcce ci yéen lim leen dikkal ci dëgg muy alxuraan yonent bi leen dikkal ci dëgg wàcc yàlla wàcce ko ci yéen ak ñoom wa ñu daal di koy weddi ba pare yuxrujuuna rasul ñu génn yonent ma lay saab saab exilé way wa iyaakum ak yéen tamit xaatib yow ak ñeneen ñi ndax lan génnewuñ leen ndax benn crime an tu'minu billahi rabbikum seen crime mooy da a gëm yàlla mii seen boroom yéen ak ñoom kon nag mu ko doon yedd naan bu leen defati loolu ndax ku def lool faqat dal tarxiis na sawa as-sabil mooy na yoon wu jub kooku moom la doon wax foofu loolu euh, ci moom mii la wàccoon Seydina Xaatib ibn Abi Baltaata te gis nga li yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di tontu euh, Seydina Umar ibn al-Xattaab anhu moom nag kon wax nañ la fekke na balaa fekke na xeex yépp moom tamit la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon yónni ci al-Muqawqis bi nga xam ne ci lay yónni di joxe lettres yi nga xam ne moom la doon yónni ci buur yi ñuy dem euh, di leen woo ci lislaam di leen euh, dugal ci lislaam di leen convaincre comme bi mu yónnee ci euh, ñoom Kisra ñoom Qaysar ak ñooñu ci Misra fële ci Muqawqis moo nekkoon ci jiite woon Misra moom mii la fa yónni woon moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam di seydina xaatib ibn abi baltaata radiallahu taala anhu wa arda moom nag mu ngi génn àddina euh, ci jamonoy seydina uthman ibn affan ci xilaafa seydina uthman ibn affan radiallahu anhu l'an trente après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom ci la génn àddina moom Seydina Xaafid radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mathwaah xam naa tey nag dañuy yem allah taala mi nga xam ne nee nañu yonent bi alayhi salaatu wa kon daal di boole Haatib ibn Abi Baltaata di aliyew waa bani asad ibn abdul uzza ak uwaym ibn sa'id radiallahu taala an uwaym moom gisoon nañ ko moo tax moom duñu ko defaan ndax defoon nañu tarjamaam walillahi alhamdu wal minna di mbokk waa bani amr ibn awf bii di ñëw nag ñu daal di continuer ci li nga xam ne imaam ibn isxaaq moom la wax ne ñooñu ñoom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam boole ñaari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 wasalaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin